min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi raabi'i wa saba'iin. wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala baala a'raabiyyun fil masjidi faqaama an-naasu ilayhi liyaqa'uu fiihi. faqaala an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam. da'uhu wa ariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma' fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin rawahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala as-sajl bi fathi as-sin al-muhmalati wa iskani al-jim wa hiya dalwu almumtaliatu maa wa kadhalika aldanub kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahu llahu taala di ñëwaat ba léegi fi ñu tolloon ci garabu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maswaahum amiin di chapitre garab buntu numéro soixante-quatorze juróom-ñaar fukk ak ñeent doon wax ci baabul hilmi wal anaati war rifq ci suñu jotaay bii ñu génn nag walillaahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiisu sayyidatu Aisha yi ñoom lañ gisoon ñett yi liñ ci mujj woon a gis moo doon xadiis six cent trente-cinq juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom mu ne woon wa anha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zaanahu wala yunza'u min shay'in illa shaanahu mu ne woon rawahu muslim loolu mooy moom lañu gisoon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna doon laalaale beneen côté bi tudde buntu bi lu mujj li rifq eh, ñu gisoon xadiis yooyu nga xam ne amoon na solo lool ma sha allah waaw nga xamante ne fiihi naf'u dunya wal ci la eh, njariñu àddina ak alaaxira nekk waaw <coughs> nga xam ne ak dal teey mooy li nga xam ne mooy taaral nit waaw mooy taaral nit ki te ci làmboo mu làmboo moom jikkoo ko ci lay rafete ci bëtu nit ñi mooy nit ñi ñi ñi ñi baax ñi baax ak ñi nga xam ne baaxaleen tax a jóg bien sûr waaye fii ëpp solo fa borom bi tabaaraka wa taala waaye bés bu ñu roccee ak dal ci nit ci ay jikkoom ah bu boobaa moom ak ay topp na ko ci nit ñi parce que nit ñi dañoo bëgg di miin koo xam ne dafa neex a jëflanteel waaye ratuwaayu saa saam rahimallahu imra'an samhan ida qada samhan ida baa samhan ida qada samhan ida ida ida qada samhan ida iqtada wa samhan ida ba waaw nii dañuy bëgg boo xamante ne nii dafa dafay facile facile waaw ku woyof a jëflanteel waaw waaye boo duree yenn yi dañuy commencer di daw waaw di daw te boobaa lan moo ko waral parce que on gi nga xam ne moom nga làmboo sori li nga xam ne mooy rifq te tamit na la leer ne noonu nga mel ci nit ñi nag nu ko raw nga mel ci borom bi tabaaraka wa taala ndax borom bi soppul lu dul ko raw ko xam ne borom mi rafet jikko la léegi mu teg ci xadiis bii di xadiis numéro six cent trente six mu ne waa Abi Hurayrata comme niñ ko xawoon mu ngi koy jële ci Seydina Mawlana Abu Hurayra radiyallahu taala anhu ad-Dawsi annahu qaala mu ne baala baala tuur na ndox arabiyun ab kaw kaw fil masjidi ci jàkka ji muy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam la kaw kaw bi ñëw tuur ndox fa qaala daal di mbiiwal fa qaala mu ne <clears throat> fa qaama naasu nit ñi daal di jóg way saxaaba ya fa newoon ilayhi ci moom li yaqa'u fii ngir ñu dal ci kaw way <laughs> waaw ngir ñu dal ci kawam li yaqa'u fii li yaqaw fii waaw pour jajji ko way yow looy def nii xanaa xamoo ni mu teme tëbee rek laata ñuy tàmbali dafa qaala nabi bi alayhi salaatu salaam ne leen ba leen ko bàyyi leen ko de wa ariqu ba mu paree mu ne te sotti leen ala bawlihi ci bërëb bi nga xam ne fa la tuur ndox fajlan sajlan al imaamu Nawawi mu ne as-sajlu bi fathi siin bul wax sijlu bul wax sujlu mu ne bi fathi siini al muhmala siin gu wow gi da koy def fatha da koy maas ci kaw maas ka kaw wa iskaanil jiini jiin bi nga def ko sukun sajj mu ne wa hiya dalwul mumtali'atu ma'a mooy baak boo xam ne dafa fees dell ak ndox mun a wa kazalika zanub naka noonu zanub bi loolu lay teg ci benn lañ mooy dañuy fees dell ak ndox sinon ñu amul ndox dara kenn du leen woowe loolu waaw mooy booy fees dell ak ndox waaw loolu mooy saj la kon yeneen may ne sotti leen ci fi mu tuur ndox sajlan min ma baag bu fees dell min ma ci ndox aw zanuban wala baag tamit waaw min ma ci ndox waaw sotti leen ko mooy sóodoo rek waaw léegi fa innama ndax seen kat dëgg-dëgg bu'isum dañ leen a yónni mu yassiri mu yassiriin ngir ngeen di yombal waaw dañ leen a yónni ngir ngeen di yombal walam tubaasu te kenn yebalu leen mu'assiriin a ngir ngeen di jafinal mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko ah, al Buxaari al imaam Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari ta'ala léegi laaj bi mooy sama dong ko solo ñu ne la <coughs> sëriñam sal na koy solo daal imaamu Ahmad ibn Muhammad Ahmad ibn Muhammad solo na ko ak mbokku taalibeem al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah nako noon alimamu abou isa at-Tirmidhi ak alimam ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' alimam ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jami' alimamu al-Bukhari rahimahullah lil tuddaale léeg-lé eh, yenn riwaay ñeneen ñi nga gis eh, imamu al-Bukhari rahimahullah eh, yenn yi nga xamante ne nii am na foofu te doo ko gis fii ah fii doo ko gis fii <laughs> Eh, dinañ la wax tamit beneen riwaay ndax ci ñaari bërëb la ko indi la ko indi al imaam al buxaari rahimahullahu taala mu ne mu ne boo ñëwee indi na ko ci ñaari bërëb bërëb bu njëkk bi kitaabul wutu baabu sobbil maa'i ala al bawl fil masjid waaw buntu njàpp eh, téereem njàpp buntu bi wax sotti ndox ci eh, mbéewal yi nga xam ne bu ñu leen ay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 fa baala mu tuur ndox fil masjidi ci li nga xam ne mooy jàkka ji fatanaawalahu naasu waaw fa qaala lahum an-nabi wa sallam waaw fatanaawala gaa yi daal di koy daal di nar koo jote kay waaw waaw léegi eh, nar koo pamti pamtee nar koo saax saaxee waaw waaw ah, riwaay imaam Anas bi nag ci imaam Muslim day mel ni mbir mi ay wax la woon mooy dañoo jóg di wax ñu ko di jëm ci moom yeneen faraisatab gis leen ne leen daawu bàyyi leen ko wa hariqu wa hariqu am na wa hariqu am na wa hariqu ah ala bawlihi stajlan min ma aw zanuban min ma fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin loolu nii la ko imaamul Buxaari solo fi xoolal nag beneen bi mu ko indi ci kitaabul adabi baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam yassiru wa la tu'assiru foofu même fii la dana haddathana Abul Yamaan moom la gis sànq al-Hakam ibn Naafi' <coughs> qaala akhbarana Shu'ayb moom la gis sànq muy ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi rahimahu rahimahullahu ta'ala an Zuhri ha léegi nag sauf que fi imaam al-Bukhari dana ha wa qaala al-Layth waaw mooy xaaral ma di beneen bi mu ne wa qaala wax na al-Layth mooy ci càllale bële imaamul Bukhari jëlewul ci al-Layth directement oh <laughs> nga ne ma awe ma ne la mais loolu kay war xam allay allay fu xaritu imaamu Malik la woon ñoo ne woon Medina après mu taxu dem Égypte allay te al imaamu Shafi'i ci boppam gisul allay <laughs> imaam Malik la ne woon <laughs> ba mu demee Égypte fekk allay fi gaañ te fi moo njëkk a imaamu Malik voilà te imaamul Bukhari jotewul imaamu Malik kon mbir mi mu ngi noonu eh, kon mu ngi noonu qaala allays mu ne neena allays neena haddathanii Yunus waaw muy Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli rahimahullahu ta'ala rahimahullah kon mu ne an Ibn Shihab gis nga ñu ñëpp ñu dellu ci imam Ibn Shihab az-Zuhri qaala akhbaranii Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba anna Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu akhbarahu anna a'rabiyyan voilà kene benn kaw kaw baala fil masjidi fa saara ilayhi naas nit ñi daal di tëb jëm ci moom li yaqa'u <laughs> <laughs> bi voilà ci riyaab bi lu ñu am gars yi dañoo tëb li yaqa'u fiihi fii li yaqa'u bihi waaw ñun ñun dal ci kawam fa qaala lahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da'uuhu wa ahriqu ala bawlihi dhanuban min ma aw sajlan min ma fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin gis nga léegi lii mooy ñaari riwaaya al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala <laughs> parce que fatanaa walawu naas wax naa la imaamu Muslim day wane ne ci laab nañ la woon waaw <laughs> waaw ndax riwaayaam bi gaa yi ne ko më më më fa zajarahu naas ci riwaaya Seydina Anas eh, radiyallahu taala anhu eh. léegi nag <clears throat> xoolal al imaamu Ahmad parce que kaw kaw bi en fait nettaleen bi imaam al Bukhari euh, jële ci imaam Abu Hurayra imaam al Bukhari soloo na ko tamit ci Seydina Anas ibn Malik naka noonu al imaam al Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima mais bala ñoo jàll ci riwaaya ndax loolu dañuy ratisser tey dañuy ratisser laaj parce que gis nga xadiis bi daa bëree jàngate war ax moom xaaju ñu ko fee def tey moom <laughs> sinon falaa naa fanaan <laughs> waaw léegi mooy eh, eh, eh, xoola imaam <laughs> al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahimahullahu taala mu ne <laughs> moom ci riwaayam aw <laughs> dana haddathana Sufyaan mu ki ñu nettal mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun imaam Ahmad xawa Sufyaan xaritu imaam Maalik la mooy imaam Ahmad dajawul imam Malik du moo tax doon na wax naan bon doon na kii ne ah bu dajoo ne Malik de dina baax lool waaye genre mbébét yi mel la mais Sufyaan mii ne nga xarit imaamu Malik la woon moom euh, euh, imam kii euh, nu mu tudd moom dafa gën a guddum fan dafa gën a génn yéex a génn àddina ñoom imam Malik ko magoon quoi moom cent quatre-vingt-dix-huit la génn àddina ah alors que imam Malik cent soixante-dix-neuf la génn àddina gis nga mooy presque dund na vingt ans dix-neuf ans après imam Malik moom Sufyan euh, te cent sept la génn la gane àddina imam Malik la quatre-vingt-quatorze voilà kon gis nga moo ko mag mooy xaritam la woon <laughs> voilà <laughs> léegi euh, euh, moo tax imaamu Ahmad moom nii la joteel <coughs> mu ne haddathana Sufyan mooy ibnu Uyayna rahimahullah an-Zuhri mu jële ci suura euh, imam az-Zuhri Abu Bakr mi ngi gisoon sànq <coughs> an Sa'id mu jële ci Sa'id <coughs> ibnu Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahb al-Makhzumi bokkoon ci <coughs> euh, ñoom ñoom al-Arqam bokkoon euh, waa Banu Makhzum tribu bi ñoom Abu Jahl mu yéene ni ah Sa'id ibn muy Sa'id Muslim ibn Musayyib rahimahullah Abi Hurayra mu ne daxala al-masjida fa salla rak'atayn lii moo lay kaw kaw bi ñëw rek tur ndox da ne daxala dugg arabiyun ab kaw kaw al jàkka ji muy jàkkaay yonent bi alayhi salaam fa salla rak'atayn mu julli mu julli ñaari rakk mu julli ñaari rakk kon dafa julli ñaar summa qaala bi mu jullee ba pare nag kaw kaw bi taxaw nag di ñaan nag mu ne allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham maana ahada waaw mu ne <laughs> ay waay soo borom yërëm ma man kaw kaw bi ak muhammad kese nag te boo yërëmee ba pare sallallahu alayhi wasallam <laughs> bul yërëm keneen ku dut maag moom jeex na yamaleel sa yërmande ci maag moom fekkee nag may laa saama ngi toog <laughs> faltafata ilayhi mu geestu ci kaw kaw bi xool annabi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne ko mais laqad tahajjarta wasi'a waa yow ngóor si <laughs> yow waay yow xatal nga lu yaatu yëru ma dee yàlla ji ne mu waat yaatoo nga bëgg mu yebale ko ci maag yow dong <coughs> mu ne nag summa lam yalbas an baala fil masjid léegi bon mu toog tuuti rek moo daal tuuti la toog rek euh, euh, saf safa dem euh, àll ci tuuri ndox boo daal di koy dikkal mooy mu yëg besoin wu daal <laughs> dem dem dem tuur ndox urine ji mu daal di tuur ndox ci jàkka ji fa asra an-naasu ilayhi mooy jaay kaw tëb ci jub ci kaw fa qaala lahum rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yeneen sallallahu alayhi wasallam ne leen innamaa bu'ithtum muyassiriin wa lam tub'athuu mu'assiriin ahriqu alayhi dalwan min maa aw sajlan min maa yeneen sallallahu alayhi wasallam ne ne bàyyi leen ko ne yéen dañ leen a yebal dëgg dëgg dañ leen a yebal ngir ngeen woyofal waaye kenn yebal yoon yombal. ngeen yombal waaye kenn yebalu leen ngeen di mettital ah sotti leen ci fi mu tuur ndox mi li nga xam ne mooy sajlan min ma <coughs> kii baat boo xam ne ci ndox la léegi kon mu ngi noonu <laughs> kon gis nga kon kaw kaw bi nu dama julli ba pare moom julli na ñaari la kàmboom <laughs> après daal di jóg ñaanuk ñaanam ne borom bi daal tabaaraka wa taala daal rakatay ne kon koog da doon naafila julli na ñaari rakk waaw ginnaaw gi mu ne borom bi bu ma yërëm ma man ak Muhammad kese te bul yërëm keneen xam nga sax bu ne woon yërëm ma ma ak moom noppi mooy dàqantewul yàlla yërëm ñeneen ñi mais lim ci teg moo gën a gara wala tarham maana ahada te boo ñu yërëmee nag yàlla bu fi yërëma di kenn <laughs> waaw <laughs> <coughs> am na nag ci imaam Ahmad boo xamante ne ni foofu riwaay boobu mu jaar ci <coughs> Yazid ibn Harun ibn Zazi ci moom la ko jëlee imaam Abu Khalid ñi ne Wasiti la ñi ne Bukhari moom la imaam Ahmad ne haddathana Yazid qaala akhbarana Muhammad mu jël Muhammad ibn Amr ibn Alqama ibn Waqqas allayhi Abul Hasan ñi ne Abu Abdillah al-Ansari rahimahullah an Abi Salamata moo ko jëlee Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhum an abi hurayra anhuma an abi hurayra mu ne daxala ala abiil al masjida wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaalis fa qaala allahumma ighfir li wa li muhammadin wa la taghfir li ahadin ma'ana fa dahika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qaala laqad ihtadarta wasi'a hmm? mu ne fii nii eh, xam nga fële ay allahumma arham lañ jam <coughs> fii def <laughs> benn kaw kaw dafa dugg ci jàkka ji fekk yonent bay saa saa ma ngi toog mu ne a ah, allahumma ye suñu borom ighfir lii jéggal ma waaw fii gis nga wa fii moom ighfir lii waaw mooy gis nga riwaay dalay wan nga gis boite wuute yi wali muhammadin jéggal ma suturaal ma maak muhammad kese sallallahu alayhi wa sallam wala tawfir te bul suturaal te bul jéggal li ahadin kenn kenn kenn kenn maana ak ñun fa dahika rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent daal di reetaan <laughs> déggee waaji mu muuñ <laughs> wa mu ne laqad ihtadarta wasi'an mooy yow xañe nga daal di ngay xañe lu yaatu nga xañ ko nit ñeneen ñi quoi summa walla hatta ida kaana fi nahiyati al fa sajja yabul waa wane gannaaw bi ñaanee ba pare dem ci pegg ci wàllu jàkka ji commencé tàmbalee tuur ndox moom <laughs> fa qaama ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qaala nee na après yonent bay saa saab jóg lii dañuy gis ne riwaay bi mooy du yonent bay saa saab daa jóg ci saase saxaaba ya fa ne woon ñoom ñoo jóg ñoom ñoo jóg nar koo pam ci pamtee ci ay wax quoi jóg di wax ak moom jëm ci ñu moom <coughs> yonent bay saa saab na arrêté la bàyyi leen waaw <coughs> léegi bi mu pare parce que xam riwaay yi gis gisuñ lan la koy ne saa saa wax après mais après da ko wax benn bi dafa moom moom loolu nag lay wax ne fa qaama ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy bi ko saxaabay naree ci mu ne bàyyi leen léegi mu dem ci moom ne ko benn bi ne ko mu ñëw mu ne ko innama buniya hadha al bayt li dhikrillah was salaa wa innahu la yubalu fii yeneen sallallahu alayhi wasallam ne ko euh, innama buniya hadha gis nga néeg bii nii mooy jàkk ji dañ koo tabax li dhikrillah ngir di tudd yàlla di fàttale fàttaliku yàlla di julli ak li jëm ci yooyu yi jëm ci fàttali fàttaliku yàlla waaw wassalaa ak julli di fàttaliku yàlla tudd yàlla wassalaa ak julli waaw kon foofu zikrillaa bee tudd du julli parce que bu doon julli la du ko wassalaa wala nga ne rawatina sikru gu mag ga julli wa innahu te nag dëgg-dëgg laa yu baalu fii kon bërëb bu mel nii ñu def ko ngir loolu deesut fi tuur ndox summa daa ginnaaw gi mu woo bi sajlin min ma'in fa afrahu alayhi ci baag ci ndox bu fees dell ñu daal di ko ciy sotti qaala yaqulu al-a'rabi <laughs> nee na kaw kaw bi ni yeneen trois cent cent doxaleeg moom mu ne. ba'da an faqiha ginnaaw bi mu déggee jàpp li koy nent mali saa saa wax waaw xam nga eh, lii niroowul ak xadiis bi ñu génnoon ñu <laughs> Sayyidatu <laughs> ñu génn li mu waxoon yahuud yi <laughs> yahudi bi ñëwee assalamu alaykum yaa yaa xaatimi assalamu alaykum assalamu alaykum <laughs> yàlla nga <laughs> comme que assalamu nga salaamu dañoo niru dañoo niroo comme que dañoo niroo <coughs> ñoom ñu jaar moom Sayyida Aisha daal di koy fa fahimatha déggoon mu daal comprendre lañ wax rek daal di koy wax <coughs> ne bale saabu wallaanatu way yéen kay la deewal ak yore laa doon ne ko mais maa ya Aïcha Aïcha daal lu ma ngay waxe nii lu ma ngay waxe nii lu ma ngay waxe nii <laughs> niruwul ak gaa yi gaa yi kii rek gaa yi tëb nar koo pamti pamtee <laughs> léegi eh, <coughs> mu ne faramma faqiha bi ko saa saam expliqué ne ko lii jàkkala tudd dañ koo bi dañ koo tabax ngir nangam ak nangam waa ji bi mu bi mu jàppee bi fa qaama mu ne <coughs> waa ji mu ne kaw bi ne fa lamma yaqulu al-a'rabi kaw kaw bi wax ba'da an faqiya ginnaaw bi mu jàppee li ko yonent sallallahu alayhi wasallam wax mu déglu ko mu wax ba pare mu xam ne lii la fa qaama an-nabi sallallahu alayhi wasallam ilayya ah mu ne bi abiihi wa ummi mu ne waat naa maa ngi koy jënd moom yonent sallallahu alayhi wasallam sama baay ak sama nday man kaw bi falam yasub ba ŋàññu ma walam yu annit te néew ma mooy yu annit mooy mooy mooy mooy wala yow li ngay def nii nangam ak nangam mooy wax la ay la walla te réprimander ma walam yadri te dóoru waaw <laughs> yooyu yëpp dafa ko wax ju wax ju woyul la ma wax moo tax mu jàpp li mu wax waaw comme quoi yenn wax yu xuural baat yi ni nga waxoon bii passé day tax yow ki ngay waxal bu ci jàpp tous de toute façon après nag yow <coughs> nga nekk fi di sonn jàpp ne ndekete yoo c'est toi ah yaa xamul li ngay def nga naan la fan nga jàpp ne pour nga dégg la wala def li ngay wax foog nga xuural baat <laughs> voilà waxoon nañ ko bi passé kon gis nga kaw kaw bi kon fii riwaay bi lan la ñu wan te ni ah kon ndeke yonent bi saa salaam après dafa wax moom waaw ah dafa wax moom moo tax riwaay imaam Ibn Maaja bi comme nii la mu ne. <coughs> <laughs> maw bi mu waxee liñ <laughs> jaa allahumma ighfir li wali muhammad wala taghfir li ahadan fi <laughs> li ahadin maana voilà bii tarham bële bii tafsir comme liñ irwa imam ahmad bi léegi mu ne leen saa salaam daal di koy ree comme bu imam ahmad bi la summa walla hatta idha kaana fi nahiyatil masjidi fa shajja yabul bu commencé génne kii bi rek commencé tuur ndox moom ah mu ne fa qaala al arabi yu ba'dan faqiya fa qaama ilayya mu ne yeneen saa saa ñëw bi abi wa ummi falam yu'annib walam yasub fa qaala inna hadha al masjida la yubalu fihi wa innama buniya li dhikrillah wa lis-salah thumma amara bi sijli bi sajlin min ma'in fawriya ala bawli waaw mu ne euh, gëdduma réprimandé wu ma ñaññu euh, euh, ma ne ma jàkke yi kenn du ci defuñu ko fii c'est pas ngir ñu ciy tuur ndox dañ ko koo tabax ngir tudd yàlla ngir julli waaye tamit ngir loolu la voilà léegi pour avant ñuy jeexal ci wàllu wi ndax tey lii rek la ñuy gis après bala dugg ci <coughs> li nga xam ne moo jëm ci masala yi insha allah ci jotaay bi ñëw léegi xoolal al imaamu al imaamu Anas ibnu Malik rahimahullahu radiyallahu taala wax naa la ne dafa solo xadiis bi mu ngi saxiixay ni te foofu day leeral exactement que ne même xew-xew bi la waaw même xew-xew bi la moom la Seydina Abu foofu nañ jël benn riwaay bi gën gudd bi ci imaam Muslim indi <laughs> euh, bon jarul ñuy wax fi mu ngi ko indi ci kitaabu tahaara parce que bi ñu génn bu Seydina Abu Hurayra bi imaam Muslim indi ko moo tax gis imaamu Nawawi Nawawi yu waaw dañuy wax Nawawi yu moom nag nit ki daa juum de imaamu Nawawi ak Nawawi boo ci wax baax na <laughs> ndax min madinati Nawa fële ca Syrie village am bi nataalam bi nawaa la tudd voilà waaw mais nawaawi ak nawawi loo ci wax baax <coughs> mu ne <coughs> mu ngi kitaabu tahaara euh, mais imam muslim loolu moo tax ma ne imaamul buxaari imam mu ne ra rawaahul buxaari bi jaar ci abu hurayra imam muslim solowu ko kantaar waaye bi nga xamante ne moom la sayna anas boobu muttafaqun alayhi ah naka noonu ñoom al imaamu Ahmad bien sûr xam nga ne moos daal dinañu koy solo ak al imaamu Abu Da non imaamu Dawud solo imaamu Tirmidhi ak al imaam An-Nasa'i ak al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jami' al imaamu Muslim mu ngi ko di kitaabu tahaara baabu wujuubi ghasli al-bawl idhaa hasalat fil masjid waaw. bunt bi nga xam ne moom la suraax yi def muy imaamu Nawawi mi ak mbokkam yi wala moom sax surtout moo ci gën a siiwle Ah, waruk ah, ghaslul bawli mooy raxas ak béewal yaa xasarat fil masjid bu daal di dalee bu nekkee ci jàkka ji foofu mu ëndee tàllale am jaar ci Suhayl ibn Harb qaala mu ne haddathana Umar ibn Yunus an-Nabiyyi qaala haddathana Ikrimatu ibn Ammar qaala haddathana Ishaq ibn Abi Talha qaala haddathani Anas ibn Malik wa huwa ammu Ishaq wala mooy Ishaq bale ibn Abi Talha <coughs> mooy Ishaq bi nga xamante ne nii Eh, eh, Abdallah moom la eh, moom la moom moo judd woon ba say yonent bi alayhi salaam daldi daldi koy kii yonent bi alayhi salaam daldi daldi koy dal daldi daal di koy defal tahnik Abdallah boobu ñaanaloon ko Ishaq bi te sëriñ la tamit ci imaamu Maalik rahimahullah <coughs> mu ne te moom <coughs> imaamu Anas ah, mooy bàyyi te la. voilà bàyyi ko xam la mooy euh, Seydina Anas magu papaam la papaam de façon bi mu juddoo nekk liir Seydina Anas la ko Abu Talha ñu ne benn riwaay ne yaayam Umm Sulaym jox ko ngir mu yóbbu ko Yonent mi alayhi salaatu salaam ci la ko defale tax ni tudd ko Abdallah kon mu ne haddathanii Anas Ishaq mu ne sama baay tex de mu ne ñoom waxoon naa la du ñu waxee noonu ay sama bàyyi tex sama bàyyi sama nangam ñoom Anas la ñu <laughs> ci tur bi léeg ñu ne ci nangam Anas ibn Malik wa amu Ishaq mu ne baynama nahnu fil masjidi ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu ne benn bés bi nga xam ne benn dañu nekkoon daal ak ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ci jàkka ji mooy bu ne al masjid nag bul nag xanaa jàkkaay Taif bi la ban jàkkaay Taif al masjid bu ne al lil aati la mooy jàkkaay yonent bi alayhi salaam jàkkaay Medina ji nee na mais Medina daa bari woon i mais xam nga ne mos taxul ñu la nga ah, waa ban waa kii la Euh, masjid bi kii doon jiite ñoom euh, kii Utba euh, Itbaan ma ne la xam nga ne waxuñu la loolu waaye <laughs> non bu ñu masjid mooy jàkkaay yonent saa salo waaw jàkkaay bari woon na foofu kay <coughs> mais <coughs> loolu ak kii Seydina Muaad doon dem di jiite yooyu yëpp du jàkka yooyu waaw waa Banu Haraam ak yooyu du jàkka yooyu waa Banu Zuray' déedéet léegi <coughs> mu ne ak waa Quba ak du jàkka jot yi jàkkaay yonent sallallahu alayhi wasallam léegi rek it <coughs> jaa waaw benn kaw kaw daal di ñëw gis nañ nag riwaaye yële kene kaw kaw bi ñëwul rek tuur ndox noonu dafa julli ñaari ràkka voilà dafa taxaw julli ñaari ràkka ba pare daal di jóg <laughs> waaw <laughs> Euh, léegi <laughs> mu daal di jóg <laughs> fa qaama yabuulu fil masjid yëkk rek way liñ lii di tuur ndox ci jàkk ji fa qaala fa fa qaala ashaabu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam sahaaba yeneen sallallahu alayhi wasallam daal di ko wax <laughs> way ma ma arrête arrête ma way nii ki looy def nii qaala rasuulullah qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam laa tuzlimu yeneen sallallahu alayhi wasallam ne leen da'uhu la tuzrimuhu mooy bu leen dog ci moom ay eh, eh, ay mbéewala moo tax kenn riwaay la tuzrimu la taqta'u alayhi bawla fatarakuhu hatta baal ñu bàyyi ko sawaay continuer moom taxaw <laughs> eh, li nekkoon ci wisi bi ba mu jeex takk waaw waaw mbéewal ba noppi <laughs> summa inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam daa voilà bii xam nga yee gisoon nañu waaye ah, imaam Ahmad beeg Ibn Maaja fa qaama ilay yonent sallallahu alayhi wasallam daa ñëw ak moom baaxoon naa la am ne moom dana da koo woo fa qaala lahu mu ne ko inna haadihi al-masaajida laa tasluhu li shay'in min haadha al-bawli wala al-qadar innamaa hiya li dhikrillahi azza wa jalla wassalaa wa qiraa'ati al-qur'aan aw kamaa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala fa amara rajulan min alqawmi fa jaa bi dalwin min ma'in fa shannahu alayhi nee na yonent way saa saa boo ko mu ñëw mu ne ko inna hadhihi almasajid di nga jàkke yii nii la tasluhu li shay'in waaw dara yëwanu ci yëwanul ngir dara min hadha al bawl ci wàllu ay tuur ndox yi yëwanul ci jàkk waral qadar bu saagantere yi nga xam ne ay salte la ay sobe la yëwanul te yellul ci jàkk innamaa hiya li dhikrillah azza wa jalla dëgg dëgg jàkkay ngir tudd yàlla la mi nga xam ne moo màgg moo tedd te moo màgg wassalaa ak julli wa qiraati al quraan ak jàng al quraan ak jàng al quraan <coughs> pour loolu la aw kama qaala suy naana wala boog ni ko nent mi alay saa salaam waxe qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa amara rajulan mu digal benn waaye ci sahaaba yi fa newoon min al qawmi ci nit ñi fa jaa mu dikki indi bi dal bi ci li nga xamante ne mooy baag min maayin ci ndox fa shannahu alayhi mu daal di ko ciy sotti <coughs> bu fees dem kon gis nga al imaamu euh, euh, euh, kon <laughs> dangay gis nga xadiis yi c'est la même chose <laughs> waaw <laughs> c'est la même chose waaw moom fa zajarahu an-naas waaw jaa arabiyun fa fa baala fi taa'ifatil masjidi fa zajarahu an-naas fa nahahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falamma qadaa bawlahu amara nabi sallallahu alayhi wasallam bi danubi min ma'in fa uhriqa alayhi fa uhriqa alayhi fa zajarahu an-nas daal di koy jaj way leeral na ko fële ci më më arrêt way nar a jóg kay nar koo pamti pamtee kay <laughs> mu ne bàyyi leen ko kon ci kaw noonu kon gis nañ ne kon al imamu al imamu muslimu rahimahullahu taala bii moom la bokk ak imaamul Buxaari no bu dee riwaay bi nga xamante ne mooy riwaaya imaamal Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu warda moom andiwu ko waaw na yeneen sahaaba sax yu indi xadiis wala wax nañ la imaamu Tirmidi yu rahimahullahu daal dina koy solo hmm? moo tax imaamu Tirmidi foofu Seydina Abu Hurayra bi mu ne daxala arabiyyun al-masjida wan-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam jaalis fa salla falammaa faraga qaala allahumma arhamnii wa muhammadan wa laa tarham ma'anaa ahadan faltafata ilayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala laqad tahajjarta waasi'an falam yalbas an baala fil masjidi fa asra'a mu gaaw ilayhi an-naas way fa qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam ahriqu alayhi sajlan aw dalwan minmaa thumma qaala innamaa bu'ithtum muyassiriin wa lam tub'athuu mu'assiriin imaamu Tirmidhi après wax na yeneen <coughs> saxaaba yoo xam ne solo nañ xadiis yu mel nii mu ne <coughs> wa fil baabi an Abdillah ibn Mas'ud mu ne <coughs> ci buntu bi xadiis yu mel nii Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib daal dina koy solo wa ibn Abbas nag ibn Abbas kan xusam attention nga am xusam xusam yaa ko yow yow est-ce que mos nga dégg euh, nga fi dégg ñu wax ci xadiis boo xam ne xusam ibn Abbaas moo ko solo ah xusam doomu al Abbaas la waaw ah, frère ab Abdallah la mais euh, déggoo ko fi quoi Abdallah mooy ki ci gën a bu ñu nee Ibn Abbas rek Abdallah lañu Ibn Umar Abdallah voilà Abdallah Ibn Abbas wa Waasila ibn al-Asqa' ak Waasila ibn al-Asqa' mu ne haaza li hadiithun hasanun sahiih <laughs> ñi ñëpp solo nañ ko kon nag ci kaw noonu yem noonu bii di ñëw inshaa Allah ñu dugg ci njàngat yi am ci kii bi ak lëkkaale bi am li tax al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala indi hadiis bi ci buntu bii ñu nekk wallahu ta'aala a'lam